wala mu ne lam yaqum ala qawli hadha al ba'd dalilun sahih bal tarudduhu ahadithul ba waaw taxawul benn lay bu dëgër benn tegtal bu dëgër bu wér ci waxu ñu naan loolu dañ koo permettre yow yeneen saa sa wax lu leer yow nga naan dañ koo permettre waaw mu ne bunt xadiisu buntu bii dañ koo dàq te yoolee nañ ci yonent bi sallallahu alayhi ci lu mel nii xadiis du yoo xam du benn ñaar bu gis nañ ko bii weesu sayna Abu Hurayra lonu wax ida ra'aytum man yabi'u yoleen saa sallam nee na bu ngeen gisee kuy jaay aw yabtaa wala muy jënd fil masjid yi jàkkay fa qulu la arbaha allahu tijarata é na bu borom bi daal bi ah, tonawul sa jaay léegi nga dem moo am naa benn laaj mooy parce que ba léegi ci jaay bi mais léeg-léeg nga gis jàkka yi ñuy def collecte pour jàkka ji ñu ne lool lool lool ba loolu jaay lool fu mu nekk jaay dañuy def ci kii bi walla euh, jàppale jàkka ji gaa yi di wër yor seen mbalaan yi ñu ciy def loolu jaay la non non c'est que bëgguma wax loolu mooy euh, peut-être je me suis mal exprimé mais mooy li ma ko waxee moo dul noonu dañuy jàkk yoo xam ne dañuy bëgg am ay fonds am yu ñu bëgg a def wala boog yokk jàkka ji wala am yu ñu war a wala sax factures yi noonu lañ koy faye ñuy jaay ay ñuy def ay barbecue ci bi ci jàkka ji mais pas que ñuy jullee mais ci ëttu jàkka ji euh, ñuy def di jaay bon barbecue mooy di lakk yàpp di jaay wala di jaay wala sax ci biir jàkka ji nga gis ci euh, waajooju euh, mooy ñu teg fi yooyu nga xam ne ñëw dugal ay pièces jënd café jënd meew xeet yu mel noon jënd ay boisson moo xam yu sedd yi voilà bu la ci neex te xaalis boobu après ñu koy delloo ci jàkk ji mais loolu du façon jënd ak jaay parce que tamit bu ma demee ci commerce bi loolu laay def ah sauf que yooyu commerce bi am na yoo xam ne ay machine la yoo xam ne machine yoo xamante ne gars yi c'est plus doo ko gis nit ah da ngay dem def sa course gi booy génn c'est automatique caisse automatique mais loolu jënd ak jaay la mais jàkk ji am na jàkk yoo xam ne ci biir rek koy nga ñëw dugal say pièces jël sa café au lait wala café kese wala cappuccino wala lu la neex wala thé wala nangam waa mais loolu nag loolu du problème wala ñi nga xam dañuy jaay ndawal bu ñu lakk ngir gaay ñëw ngir participer ci jàkka ji lañuy ñuy foofu ñu defaat ko ci jàkka ji loolu du fa xeetu jënd ak jaay ñu ne fàttalikul bii weesu imam al-Qadi Iyad doon dañuy tere ji koo xam ne day nekk ci jàkka yi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi di liggéey liggéey boo xam ne liggéeyu loxoom la boo xam ne bu muy jaay la ndax njariñam day dellu ci moom boroom xam-xam tere ko am ñu ne non bu dee nag njariñal ñépp la pour nit ñépp la jullit ñépp la ak jàkka ji loolu te buñ ne jàkka ji mooy bu nit ñépp loolu dara new dañ naan la wallahu taala alam amaana loolu noonu euh, bu dee lii parce que nag jënd jaay bi yore saasam di tere xam nga moos buñ ko waxee ci cosaan mooy nit ki koy jë jaay jaay c'est pour boppam mooy ribax gi bénéfice gi c'est pour boppam képp koo xam ne dañ ne waa ji day jaay li ngay njëkk a xalaat alhamdulilah doone day jaayal jàkka ji li ngay njëkk xalaat mooy ne moom day jaay ngir boppam léegi nag sauf que fii. wax ji yëpp loolu la mooy waa ji jaayalul ngir boppam même bu nee ne gaa yi nga xam ne wala euh, euh, euh, voilà collectifu maman yi wala des les les les jeunes filles de la mosquée yi nga xam ne ñoom ñoo ne bon gis nañ ne dañoo soxla xaalis ah pour pour loo xam ne ci tapis yu bees dañu war a jënd wala dañoo war a renouveler yenn yi wala électricien bi dañ ko war a fay te yooyu bon comme que amuñu fond ñu léegi ñuy def fond boo xam ne ah. semaine bu nekk ñu def benn activité boo xam ne mooy façon jaay defar ay neem ci ci sous-solu jàkka ji wala benn kii boo xam ne am na cuisine après buñ paree di ko jaay foofu waa loolu est léegi loolu day dugg tamit ci mbir mi waaw defal ay beignet wala defar ay fataaya yoo xam ne dañ koy jaay ay boisson ay ay ay ay ay ay jinjeer ay basaab waaw bu ko defee gars yi ñëw ne nag basaab basaab basaab mille francs yi basaab deux mille euh, kii bi euh, deux mille francs en tout cas ngir am dara ngir jàkka ji mais loolu du jënd ak jaay ñu ne la loolu jënd jaay la mais insha allahu taala bo façon bii nii wal ilmu indallah amaana loolu ñoom imaam al qaadi doon wax ci côté ki nga xam ne day ràbbal boppam loo xam da koy def artisanalement ngir boppam ñu ne dañ koy tere bu dee ci même ci jàkka ji la koy defee mais bu dee da koy def ngir loo xam ne nafool mu'minin day nekk loo mën a nekk dañ naan fii njariñul julli ñëpp dañ naan lii tamit loolu day duggaale ci côté boobu wal ilmu inda allah borom bi nag moo gën a xam mooy que ne du euh, parce que kooku jaayul ñooñu noonu wala mbokk yooyu moo xam wala soxna yooyu jaayuñu ngir seen bopp mooy li ñu la mooy c'est pour jàkka ji bu boobaa bu ñëwee ci kuuru jàkka ji noonu ah defar ay menu ceebu jën waaw waaw ceebu jën vingt cinq euros bu dee Europe la wala trente cinq menu ceebu jën nga benn boisson bu cinquante centilitres boo xam ne bisaab ji jinjeer yooyu wala ilmu indallah mooy loolu insha allah loolu bokk ci parce que njariñ gi ci biir jàkka ji la jëmaat alors que ñaay ne yeneen saasam di wax boo seetloo waa ji nga xam ne day ñëw di seetlu réeram kooku njariñ ji pour kan la mais pour boppam la waaye ñëw di seet jëlee moom taxaw fee ñu julli fajar ba pare mu taxaw ci jàkk ji dugal bopp bi eh kan moo gis ja kii gëléem gi nga xamante ne kan moo la gis na gëléem gi boroomam jël ci koy jël yeneen saa saa ne ko yal na boo ko jot yal na bu ko doet yal na bu ko gis yal na boo ko gis yal na boo ko gis yal na boo ko gis jàkk yi bind wuñu ko lii xam nga kaw mooy njariñ ji ku muy dellu ci moom mais kiy jënd ka jaay tamit njariñ kiy jënd njariñ di koy dem ci boppam mooy bénéficier wu jàpp ne def nag doon affaire kiy jaay njariñ gi tamit ci boppam la jëm mais nii nii mooy euh, lavata boobu xaw ma lavasa xaw ma euh, bu distributeur de boisson boobu wala di café boobu ñuy teg nga xam ne <laughs> fële ci Torino lañ ko defare woon depuis mille huit cent nangam <laughs> dama koy gis ci jàkkay yi daf sax ma ko jàpp la ma lavasa xaw mooy yooyu nekk ci biir jàkka ji dëgg la jënd nañ jaay ndax waa ji lay dugal pièce boo dugal pièce doo am ah non da ngay ñëw dugal un café je veux un café voilà je te paye un café voilà mu dégg benn naa di uñ gars yi romb daanaka mu ne la tu veux un café voilà gars yi gaa naan naan ko masha Allah naan ko baax na baax na. waaw loolu ñenn classe yi moom boo naanu café ñuy tëb <laughs> ah, voilà mooy loolu par exemple façon jënd jaay la mais loolu njariñ ji kenn la jëm mooy ci jàkka ji la ah amaanat loolu buy teqantal mais bu dee lii imaam al-Mubarakfuri di daq nii te imaam at-Tirmidhi di ko wax naan ñenn ci borom xam-xam yi dañ koo permettre jënd jaay ci luñ doyal loolu moom loolu moom demewul noonu maadaama ne nit ki li muy jënd ak jaay c'est pour moom du njariñal collectivité bi. jullit mi ak jàkka ji kooku moom man kooku moom lu koy génne ci mbir mi moo amul waaw loolu moom moom gisuma dara lu ko ciy génne wax naa la di jaay ay soccog di jaay ay ay ay ay ay ay parfum ay tàndarmay médina ci biir jàkka ji moo nga ñëw tax ko fi benn la ah. taf ci poto jàkka ji ci biir waaw si vous voulez nangam nàngam sont disponibles appelez numéro tel mais c'est la même yaa yaa ngi publicité bi yéen jàkka ji di parce que Eh, waa ji ñëw naan ana kan moo yëgle eh, gëléem bu xonq gi ngir boroomam jël ko <laughs> kookook ñii lool la genre publicité la kon loolu nañ ci bàyyi xel quoi quant à euh, façon yeneen jaay yi ñu xam nii moom ak jënd woon ci biir jàkk ji loolu euh, nit ki paa mu ko fay def loolu nag buñ ko waxee bu ñu génnee jàkk ji foofu mën nañ fa jaay utaarit ci boppam utaarit bi muy jaay suwaawam boobee Seydina Omar dañ da yoneen saa sam da dafa dafa ànd ak ñoom ñu génn ci jàkka ji rek juste waa ji di jaay denn yére quoi Seydina Omar ne saa sallam doo jënd yére bii nii yére bii nii dina baax boo ko jëndee ngir euh, feet yi ajjuma euh, yi ak nit ñi bu ñuy ñëw wufu di délégation yi yoneen saa sam xool yére bi ne lii nii ñi koy sol mooy ñi nga xam ne amuñu benn cër ci àllaxira quoi waaw teg parce que soit la woon neewu ko eh on fii kenn du fi jaay kenn du fi jënd parce que bi ci jàkka ji loolu dara newu ci man nañ fa jënd voilà léegi tamit am na beneen masala boo xam ne eh, bon xam naa xalaatoo ko mais mooy jàkka yi nga xam ne dañuy defar ay magasin yu sësëb jàkka ji yoo xam ne ci jàkka ji lañ bokk mooy terrain jàkka ji ci bunt bi début bi ñu def ci ay magasin comme grande mosquée de Dakar amoon na fa xaw ma nag finalement nan la mujjee déggoon naa ci ay coow mais maîtriser wu ma ko moo tax du loo xam ne lu may yey yàbb la en tout cas xamoon naa ne amoon na ay magasin nan la mujjee léegi moom moo fa mujjee seetlu ma ko exactement est-ce ñu ngi am ba léegi comme ñu mel noonu loo xamante ne daa am magasin yoo xam ne dafa takkaloog jàkka ji nan na jàkka jee leen moom loolu tamit day dugg rek ci li ñu waxoon bu dee njariñal jàkka ji la ah amaana loolu mën a baax. bu dee njariñul ay personne kenn ki sàmbaa ki dembaa ki nogee ki astuwam yooyu nag gisuma lu koy dëgëral wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab léegi léegi kon loolu diggante jënd meek jaay mi loolu ay masala d'actualité la da koy gis voilà ah, loolu la quoi kon kantaane moom ruxsa fil bay' wa shira fil masjid moom ci luñ joyal comme ni koy imam Tirmidhi nettee ci ñenn ñi ñooñu li al imam imam al Mubarakfuri wax moo ci nekk waaw amul benn dalil boo xamante ne ah bu ñu gis boo xam ne bu dëgër la boo xamante ne mooy dëgëral li ñu wax te xadiis bunt bi yëpp di ko wax dañuy dàq lool te ne naha an shira'i wal bay' fil masjid waaw waaw jënd dëgg jaay ci jàkk ji waaw ñi koy tere nag mën nañ la ne yii yëpp mën nañ ko terewaale dugal ne loolu am la dafa nekk loo xam ne dafa joyu xattaa yi nga wax nii mën naa bañ a jàll parce am la waaye wallahu taala alam amaana teqantal biñ ci def noonu muy loo xam ne eh, ci wàllu fiqhiyan du loo xam ne luñ mën a bañ la wallahu taala alam léegi kon mooy eh, karahatu tere eh, léegi léegi am na benn affaire attention <laughs> ana ana benn affaire am na benn affaire boo xam ne euh, imaam euh, al al Mubaarak Fuuri rahimahullah foog naa moom laa gis mu koy wax wala boroom Awnul Ma'buud waaw boroom Awnul Ma'buud di wax ne. bon mooy këne euh, non borom Awnul Ma'bud la non non borom kii al Mubaarak Fuuri la Tuhfatul Ahwazi sar sunanul euh, kii la fekk muy doxal waxu ash-Shawkaani rahimahullah <laughs> borom Naylul Awtaar ci téere bopp Naylul Awtaar mu ne qaala ash-Shawkaani fi Nayl la mu ne al imaam Shawkaani nee na ba léegi ñënd jaay xaaral ba la ñoo génn fii ah, naha ah, anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam naha an ash-shiraa'i wal bay'i fil masjid mu ne dhahaba jumhuurul ulamaa ilaa anna an-nahya mahmuulun ala al-karaaha mu ne l'écrasante majorité lépp ci boroom xam-xam yi dañoo dem jéng ci ne tere gi yeneen saa saam tere mooy lu ñu sit la mooy ku fa jaay te loolu imaam al-Qaadi Iyaad doon na ko ñoom ay imaam al-Maaziri rahmatullahi alayhim ne euh, léegi képp koo xam ne jaay na fa imaam alxaafis xajar gis naa koy mu ngi koy toxal naan ku fa jaay def nga lu ñu sit waaye ñépp dëppoo nañu ne njaay mi baax na loolu nag la imaam ash-Shawkaani yi di di di wax nii mu ne kon jumhuurul ulamaa dañu ne ilaa anna nahya mahmuulun ne tere gi dañ koo yen ci loo xam ne ci sibil la mu ne qaala al-Iraaqi mu ne al-imaam al-Iraaqi di sëriñu imaam alxaafis na xajar nee na wa qad ajma'a al-ulamaa maa uqida minal bayn fil masjid laa yajuzu naqdu waaw li nga xamante ne ni mu ne boroom xam-xam yi am na consensus des boroom xam-xam loo xam ne dañ ci ànd ñoom ñépp te ne loo xam ne fas nañ ko ci jaay ci njënd comme transaction yooyu ak ak jënd ak jaay ak jaay ci jàkka ji loolu jaaduwul ñu koy fecci même bu dee ne liñ def suñ nañ ko. imaam Shawkaani yi rahimahullah mu ne wa hakaza qaala al-Maawardi <laughs> ah mu ne naka nii la al imaam al-Maawardi ash-Shaafi'i daal di wax. waaye nag imaam Allah Shawkaani loolu la àndul <laughs> mooy eh, eh bien kan moo ko parce que bu ne nee jumhur nee nañ dañoo dem ne dañ koo sib mooy am na comme ñu ne dañu dafa xaram te loolu moom ci qaa'idatu zaahiriyya yi qawaa'idu zaahiriyya yi ñi ñuy tege ñoom seeni mbir ak mazhabu imaamu Ahmad ak lenn ci Maliki yi mooy mooy que loolu dañ koy tere du tere bi du sib kese mooy boo demee ci wàllu usul quoi xool ku nekk sa usul ni ngay demee mooy da naan xanaa a ah, li zahiri an yaqul lil hanbali an yaqul man nga wax lool zahiri bi de selon li nga xamee moom mazhabam yi nga xam ne yeneen saa sam da koo tere te gisuñu lu dindi tere googu bi ko jëlee ci xaram ndax al al al loolu boroom xam-xam yépp ci en tout cas jumhuur loolu mooy jamaahirul usuliyin kene an na al nahyu al mutlaq yaqtadi al fasad al al al mooy tere boo xam ne charia bi dafa euh, dafa tere ci luñ joyal loolu day wane ne loolu dafa xaram ba am lu koy dindi ci xaram yóbbu ko ci cibil lool nag la imaam loolu bu boobaa da nga naan parce que fii laaj bi yëpp mooy est-ce que am na yeneen xadiis yu ñëw yuy woyofal quand même jënd leen jaay ni parce que yonent bi alayhi salaatu salaam li mu wax daa leer xadiis yi na Abu Hurayra bi ñu génnoon idaa ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu laa arbaha Allahu tijaaratak bu ngeen gisee kuy jënd wala kuy jaay ci ji nee ko hee wala yéen yàlla na bu yàlla def benn ji laa wax xam nga loolu njàllu lool dafa tax quoi ba pare mu ne fii na ah, Sayyidina Abdallah ibn Amr an Amr ibn Abd ah, ah, an abiihi an jaddihi Abdallah ibn Amr radiyallahu mu ne Yonent bi sallallahu alayhi an ash-shiraa'i wal bay'i fil masjid tere na jënd ak a wax bi anna hamla an-nahyi ala al-karaahati yahtaaju ilaa qariinatin saarifa an al-ma'na al-haqiiqi alladhii huwa at-tahriim 'inda al-qaa'iliina bi anna an-nahya haqiiqatun fi at-tahriim wa huwa al-haqq voilà mooy li ñu doon wax sànq rek ne li ëpp électrosante majorité des usuul yu nañ ne nahyu al-mutlaq loolu tahriim lay war mu ne léegi bi mu waxee ne imaam al-Iraaqi imaam al-Maawardi rahmatullah alayhi ku nekk li nga wax bon imaam nag moo jiitu imaam al-Iraqi voilà <laughs> voilà léegi rahmatullah alayhi ma tene ku pas njaay mu ñu fas ci jàkka ji jaarul ñu koy tekki ñu koy fecc mu ne yow nag yaa gën a xam wanta xabirun tene di yenn tere yi ci lu ñu sit loolu dafa soxla loo xam ne mooy ñëw jëli ko ci lu xaram yóbbu ko euh, lu ko yóbbu ci sibil dindi ko ci maanaa xaqiiqi bi nga xam ne mooy ak xaraam li nga xam ne tere loolu lay loolu lay wundu loolu lay wax tere loolu lay wundu loolu lay wax voilà mu ne ca ña nga xam ne ñoo wax loolee ne am nahyu xaqi xaqiiqatu nahyi mooy dëgg-dëgg tere bu saaree yonent sa borom bi wala yonent saa salaam daal di tere loolu xaraam lay lay lay lay lay junju ba kera am lu koy dindi mu loolu mooy dëgg wa huwa mu ne léegi nag wa ijmaa'uhum léegi lii nga xam ne moom la ñii nettali ne dañoo consensus ala adami jawaazi naqdi que ne ci ñàkka que kenn mënu la fecci tas boo xam ne euh, transaction commercial am jënd mbokk njaay moo xam dañ ko fas ci jàkka ji ba pare wa sihhatul di ne euh, euh, pas moomee dëgg wér na ah, mu ne laa munaafaat bayna wa bayna tahrim loolu wutewul ak que ne loolu daa xaram. fala yasihu loolu wérul benn nga jël loolu jaalu qarinatan nga jël loolu def ko mooy li nga xam ne moom mooy tax bu puus jële ci xaraam yóbbu ci sibeel li xam li nahyi ala al karaha loolu jaaduwul lool lool lool manu la nekk lool waaw mu ne wa dhahaba te dem na ba'du ashaabi shaafi'i ila annahu la yakrahu al bay' wa shira fi al masjid wal ahadith taruddu alayhi voilà moom daa bëgg wax ne en fait imaam al-Shawkaani bala ñu ñëw ci lii muy wax ashaabu Shaafi'i te moom la imaam an-Nawawi imaam at yi doon nettali naan lenn ci borom xam-xam ñoom nee nañ ñoom raxasu dañoo permettre njënd jaay ci jàkk dañoo permettre njënd jaay ci jàkk voilà loolu euh, wax nañ ci sànq ne loolu moom de toute façon amul luy dëgëral li ñu wax hadith yi da leen delloo comme ni imaam al-Mubaarakfuuri yi waxoon waaye moom liñ mu bëgg wax da moom gisul leen la luy dindi njënd mi njaay mi ci jàkk ji loolu dafa xaram du yebul rek ci karaaxa ci loo xam ne dañ koo sit voilà <laughs> ci gàttal loolu la imaam Shawkaani yu rahmatullahi alayhi bëgg saxal te loolu ah, ah wala wajh la voilà wallahu alam léegi kon ginnaaw loolu <laughs> mu des leneen loo xam ne xadiisu kon bu dee yëkkati naha an shira'i wal bay'i loolu ba léegi ñu ngi xadiisu yi na Abdallah ibn Amr waaye léegi mu des kon lu taale mag suñu buntu leer na kon tere gu ñu tere jënd ak jaay bu dee côté yëkkati kàddu xadiis Seydina Omar bi ñii dañoo yëkkati seen kàddu mu ne leen burul woon ne ñoom li leen muccal ba leen ba Omar battu leen yaram bi pir pir mooy yéen dëkku ngeen Medina bu ngeen dëkkoon Medina bu ma leen dinaa leen metti tal ak sama yar bi mooy dinaa leen caw ay yar ngeen xam mais comme que Taïf ngeen <laughs> <laughs> mooy parce que ñoom mën nañu am ngànt loolu tamit dañ ciy xame lool que ne léeg-léeg njàngaleem diine am na ñoo xam ne mën nañoo nangu seen ngànt am na ñoo xam ne kenn du nangu seen ngànt waaw ay Médina yi ay Makka yi yooyu ay dëkk fa ak dëkk yu mag yi nga xamante ne l'islam dafa tas xam-xamu diina tas fa yenn yi naan xaw ma ko ak réewu jullit ñi loolu du la ci génne waaw naan xaw ma ko woon du tee ñu teg la daan bi mais bu dee nañu foo xamante ne bon foofu gars yi dañ naa lay jullit lañ nii rek mais daanaka xam-xam amu fa <laughs> wala feraar wala ñoo xamante ne fa ñuy dund boo foofu am nay jullit am na ñeneen ba yenn man mën nañoo bay agsi ci ñoom ñooñu du tout le temps ni ñuy tenir rigueur ñële la ñuy tenir ñi voilà mooy ki xamul te lool mooy xadisu kaw kaw kaw bi ñu gisoon te jeexaloon buntu bee 1695 hein chapitre 309 bi kaw kaw boobu bi sayna anas naan waan anas radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaal inna la tasluhu li shay'in min hadhihi min hadha al-bawl wala min hadha al wala al kaw kaw bi daa ñëw tuur ndox ci jàkk ji ah, jóge fële ñëw jàkkaay yeneen saa salaam bëgg bëgg saw mais ay nekk fi ana ana ay dem génn nii non fee nit ñi di jullee fa la taxaw kenn kii taxaw summi tubay ji ah wala kii xëcc kii di ah lambaayam ah isaar bi ah commencé tur rek saa bay ne eh ma ma eh arrêt yeneen saa salaam ne bàyyi leen bàyyi ko. bu leen dog ci moom ay waa tuur ndox ba doyal yeneen saa sànni ko kaay mu ñëw mën a ko gis nga fii nii jàkka la tudd fii nii ndax kii xamul kaw kaw bi xam nga du loo xam ne te jullit naa ah. moom baax na ba riwaay imaam Ahmad bi loolu waxoon nañ ko ba ñuy gis hadith Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu bi nga xam ne moom boobu waxoon nañ la benn la kaw kaw bi Seydina eh, eh, imaam Ahmad riwaayam rahimahullah dane kaw kaw bi dafa ñëw julli ñaari ràkk ba pare. ci jàkk ji julli ñaari ràkk ba pare yëkkati loxo yi di ñaan ni ne day ñaan yàlla allahumma arhamni wa muhammadan wala tarham ba'dana ab ahada ne yàlla yàlla ma yërëm maag muhammad te boo ñu yërëmee ñun ñaar bul yërëmati kenn ci ki ñi nga bind yoneen saa sallam ne ko eh eh eh <laughs> yow la kat xajar waa sa yow yow tëj nga lu yaatu yërëmati yàlla ji lim yaatoo nga bëgg koo yemale ci maag yow ne après kaw kaw bi jóg bon xëcc kii bi di di saw ci côté bi fee ci yàq yi quoi kooku premièrement am na beneen masala masala salaatul xaaqin mooy ki nga xam ne day julli ba pare fekk dafa bëgg a dem toilette wala dafa moo xam xayta gi wala tuur ndox kooku est-ce dina baax waaw waaw <laughs> ak ak ak parce yooyu yëpp manque de concentration surtout bu dee ne bon bu dee ne affaire bi mën na koo muñ. loo xam ne du ko yàqal concentration ak julleem ak tamit pas concentration parce que concentration kese du loolu mooy tax julli yàqu walla baax mais ci taree ak yooyu ak kii di mu di def nii di di di cëppi cëppi kooku moom julli ji day yàqu waaw waaw di cëppi cëppee kii di nangam baat ka bisi baa ngi waaj a loolu moom day yàqu mais bu dee ne bon xaw na ko saf nii yëg na ko waaye man na julleek moom te yàqalu ko lu bari kooku bu paree après mu dem loolu yàq ko euh, kaw kaw bi loolu day duggalaale loolu te ren saa sa ko hey yow en plus yow ndekete ngaa kii yow bi ni ngay julli ndekete yaa ngi bëgg a tuur ndox demal julli jiwaat <laughs> voilà kon loolu mooy salaatul xaaqin lañ ko boroom xam-xam yi di woowe ki nga xam ne day julli ah moo tax yeneen saa saa ne laa salaata bi xabar taam wala wa huwa yudaafi'uhu al-axbathaan yeneen saa saa amul julli. bu ñu taajee plat bi taaj reer bi bu fi nekk naan da ngay julli ñëwal nga ñam ci affaire yi ba pare nga door a dem julli ji waaye lool mooy ñi nga xamante ne bu julli jee seen xel mi yëpp ñu ci reer bi euh, waaye bu dee ne bon wala tamit dina leen yàqal lu bari ci julli ji ndax ñu ngi xalaat xalaat affaire bi ah reer bi lool ñu dem reer ba seen xel dal ci loolu ñu dem julli ji waaye euh, bu dee ne ay nit la ñu wax loolu soralu leen ndax léegi lañ lekkoon nañ reer bi pare na mais waaye daal bu ñuy julli mais loolu man nga ko assurer ci sa bopp mais est-ce ñi loolu la même bu dee lekkoon nañ léegi li gën daal muy mooy takkoog la xadis bi wax quoi waaye walla amul julli it walla wa huwa yudafi'uhu al akhbathan biir tamit julli fekk waa ji liy moom mooy mu ngi bëgg a dem toilette soit amu dem xayta ji ah wala mu dem tuuri ndox benn ci yooyu ñu ngi mu mu ngi pressé ci benn ci ñaar yooyu ba pare def bi julli yeneen saa sam la déedéet waaw mooy daggal sa julli ji nga dem defi loolu ba pare jàppiwaat ñëw bu ko defee ndax yow sa boroom ngay déeyaante ngay déeyaale kon loolu lépp buñ ko waxee mooy xadiisu bii nii ñu nekk nga xam ne mooy Seydina Umar radiyallahu anhu mooy nit léeg-léeg mooy ñooñ dañu jar bàyyi xel li tax yoneen saa sam def différence entre kaw kaw bële bi mu ñëwee mu ne bàyyi leen te am na benn waay boo xam ne moom ba mu teree ay sol yenn jaaro yi or wala yooyu ba mu ko solee yoneen saa sam da koo jël sànni ko parce que dane moom xamaloon na leen ko avant alors que kaw kaw bii xamul moo tax biñ ko naree dóor mu ne bàyyi leen ko biñ ko naree pamti pamtee moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu doxale loolu gaa yi nii bi mu leen laajee hé waaw euh, euh, yéen fu ngeen jóge ñu naan ko ñun Taayif lañ jóge mooy saqi saqi saqi fi yaani saqif lañ jóge mu ne leen yéen am ngeen yéen bu ngeen dëkkoon ci dëkk bi fii Medina la aw jaatukuma konoon te kon dinaa leen fëgg ay yar ngeen xam voilà mooy eh, tamit nit ñi ngay xool ku nekk est kii ku xam la wala ku xamul la ku nekk ci daara ji takku takkooloog sëriñ bi di nekk ak moom xam njàngale yi ni muy demee kooku du ñu ko toléré li ñuy toléré koo xam ne moom démb la ñëw wala barki démb xamul li xew xamul lan mooy yëfu xam-xam. ñëw toog ci jataay bii sëriñ bi jàngale muy waxtaan xamu ko kooku sëriñ bu ko gisee da koy def siin wala kenn ci taalib boo ko taalib boo gisee da koy kii daal ngir moom noppi parce que xam na ne xamul waaye bu dee koo xam ne ku fi jàngale ay attaques yi mu ngi fi xam na règle yi xam na ne bu ñuy jàngale ñépp war ne teg kenn warula wax moom mu waxee dañ ko war a réprimander devant tout le monde waaw eh diw yow yaa ko tey xam nga ne jataayu diine lañ nekk ne du wax. amul yé moom nag day déedéet parce que kooku bokkul ak kële